وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فقالت نسجتها بيدي لأكسوكها فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها fa xaraja ilayna wa innaha izaaru fa qaala fulaan uksuniiha maa axsanaaha fa qaala naam fa jalasa annabiyu sallallahu alayhi wa sallam fi lmajlisi summa rajaca fa tawaaha summa arsala biha ilayhi fa qaala lahu alqawm maa axsanta labisaha annabiyu sallallahu alayhi wa sallama muhtaajan ilayha summa sa'altahu wa calimta annahu laa yaruddu saa'ila faqaala innii wallaahi maa sa'altuhu li-albasahaa innamaa sa'altuhu litakuuna kafanii qaala sahl fakaanat kafanahu rawahu al-Bukhari rahimahullahu taala kon al-imam al-hafiz an-Nawawi rahimahullah ginnaaw bi ñu gisee ci jotaay bi ñu génn xadis bi ñu mujj woon a gis mooy xadis cinq cent soixante-six <coughs> juróomi téeméer ak juróom benn fukk ak juróom benn mu ne woon wa an abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu annahu qaala baynama nahnu fi safarin ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam id jaa rajulun ala rahilatin la gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna comme niñ ko yëge woon ñu jégle woon ñu gis ñu war a gis hadis sayyidina Sahl muy hadis numéro cinq cent soixante-sept mu ne wa an Sahl ibn Sa'd mu ngi jëlee ci saxaaba boo xam ne Sahl la tuddoon di doomi Sa'd radiyallahu anhu la def wax naa naa la yàgg nañ gis ay hadisam moom ak baayam yëpp ay saxaaba lañ radiyallahu anhuma anna imra'atan kenn daa benn jigéen boo xamante ne jaa'at ila nabi dafa dikkal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo kooku ban jigéen la ah loolu nag gisuma benn surah yi <laughs> ñu wax kan la moo daal imaam al-Hafiz Ibn mu ne lam aqif ala ismiha kii moom jotewuma turam xaw ma kan la mu ne ndaw si daal dafa dikk jaa'at ila nabi dafa dikk ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi burdati mansuuja indil ko benn manteau boo xamante ne boo xam ne dañ koo ñaw ak loxo waaw dañ koo defar boroode ko dal di koy defar ñaw ko mu rafet lool waay fa mu ne ko <coughs> nasajtuha bi yadi li aksuwakaha mu ne yonent bi alayhi salaatu gis nga yére bii sama loxo laa ko laa ko defare laa ko ràbbe laa ko defare li ak suwakahaa ngir ma jox la ko daal di la koy solal comme yére booy sol waaw akbar yonent bi alayhi salaatu salaam kontaan ci fa axadahaa annabi yonent bi alayhi salaatu salaam daal di jël yére bi muhtaajan nee na buñ ko gisee la nga xam daa ko gisee xam ne ah yére bi bëgg na ko de waaw loolu wala suwaa xaal bi la wala yonent bi alayhi salaatu salaam ci jotaay bi mu wax leen ne moom bëgg na yére bi. en daal mu nekk koo xam ne ku ko aajowoo la ba moo tax ba mu ko jëlee après fa xaraja ilayna bi mu demee mu génn nag sol yére bi wa innaha izaaru <laughs> waaw le yonent bi alayhi salaam eh, <coughs> daal di koy sol <coughs> waaw fa qaala fulaan mu sol ko affaire bi taaru lool fa fulaan benn waaye ci mbooloo mi ne ko ah uksuniha waay ma ahsanaha yonent bi alayhi salaam dooma dooma jox si kii bi si yére bi ah dooma ko solal ah taaru na de maa ahsanaha waay waay lu ko gën a taaru waay fa qaala naam yonent bari saar saam ne ko waaw dinaa la ko jox waay fa jalasa nabi yonent bari saar saam waaye daa gis toog nit mu toog <laughs> fil majlisi ci jotaay ba summa rajaa ginnaaw gi mu dem dugg ci kër gi dellu si waat bi muy ñëw beneen yére nag la sol fa tawaaxaa daal di koy jël daal di koy fekk mu lem ko eh, waajal ko mooy booy booy joxe dara rek quoi doo ñëw taxañ ko noonu après ñëw jox ko waa ji waaw mu dem defar ko lem ko <laughs> après ñëwaat <laughs> daal di koy jox summa arsala biha ilay après mu jox ko waa ne nañ ko ko dinañ ko ko jottali nañ ko ko jox <laughs> fa qaala lahu waa ji nag bon après gars yi gars saxaaba ya fa nekkoon ne ko nag mais yow sawaay nag yow maa ahsanta ah. non yow li nga def dara rafetu yow rafetaloo li nga liggéey quoi ah seetaan nga li nga def labisa annabi yow yëre bii ndaw see ngi ñëw ñawal ko boppam jox ko yonent bay saa saa mu bëgg ko lool ba sol ko ñëw nga ñëw di ko laaj waaw yow te gis nga ne da koo aajo summa nga ñëw di ko laaj wa alimta yaa gën a xam ne annahu laa laa yarudda saa'ila yow yaa gën a xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam du delloo ku ko laaj waaw <coughs> waaw mooy boo ko du la ne déedéet quoi nga ñëw di ko laaj <coughs> fa qaala waa nag daal di leen tontu ne ah ah bu dee de noonu ngeen ko gise man de wax dëgg yàlla inni man de wallahi maa ngi wàcc yàlla maa sa'altuhu li albasaha ah laaju mag ko ngir ma sol ko de sol ko di ko sol di génn ak moom ak yooyu loolu de wax dëgg yàlla taxul ma laaj ko ko li tax ma laaj ko ko innama sa'altuhu dama koo laaj dëgg-dëgg li takkuuna kafani ngir bu ma génnee àddina muy eh, yére biñ may sànge dóor maa suul waaw qaala Sahl sayna Sahl ibn Sa'd ne ah wa fa kaanat kafanahu yére boobee kookee bés ba mu génnee àddina yére boobu lañ ko lañ ko sànge moom lañ ko suule mu ne rawaahu solo na ko al-Bukhari daal imaam Muhammad ibn Ismaïl al-Bukhari léegi laaj bi mooy hadis bii nii est-ce que moom dong ko solo ñu ne la sëriñam daal imaam Ahmad solo na ko naka am noon al imaam Ahmad ibn Shu'ayb an-Nasa'i naka noon al imaam Ibn Maaja rahmatullahi alayhi al imaam al-Bukhari indi na ko ci bërëb yu bari indi na ko ci kitaabul janaa'iz baabu man ista'adda al-kafana fi zamani nabi sallallahu alayhi wa sallam allahu akbar falam yunkar alay baabu buntu ki nga xam ne dafa toppatoo li nga xamante ne nii mooy sàngaayam mooy yére biñ ko war a muure wala làmbaay bañ ko war a làmbaay bu génnee àddina te ba mu ko defee falam yunkar alay yi mooy yonent bi alayhi salaam non seulement euh, euh, ñaawluwul loolee waaye saxaaba yi nga xam ne dañoo jàppoon ne waa ji daa laaj affaire bi anaama pour leneen mais bi mu leen nee ma noo laaju ko ngir sol ko de dama koo laaj ngir mu nekk loo xamante ne nii bu ma génnee àddina moom lañ may sànge waxuñ na ko mais même loolu ah oh non dañoo noppi <coughs> foofu indi na ko foofu moom al imaamul Buxaari indi na ko ci kitaabul buyu' eh, na ko noon indi na ko ci kitaabul libaas indi na ko ci kitaabul adab kon nag mu ngi noone al imaamul ñu jël bi njëkk a wax mu ne muy baabun kitaabul janaa'iz mu ne haddathana Abdullah ibn Maslama mu ngi jëlee mu ne nettali na Abdullah ibn Maslama di ibn Qa'nab alqanabi alxaarisi abu abdirrahman almadani albasri rahimahullahu taala qaala mu ne haddathana ibnu abi hazim mu nekk ñu nettal moom ibnu abi hazim di abdulaziz ibnu abi hazim salama ibnu dinar almakhzumiyu mawlaahum almadaniyu rahimahullahu taala an abiihi kon ibnu <coughs> abi hazim moo ko jëlee ci salama ibnu dinar Abu Hazim al-A'raj at-Tammar al-Madani al-Qaasi az-Zaahid al-Hakiim rahimahullahu ta'aala an Sahl moo ko jëlee ci Sahl di Sahl ibn Sa'd ibn Maalik ibn Xaalid ibn Sa'laba ibn Haaritha ibn Amr ibn al-Khazraj ibn Saa'ida ibn Ka'b ibn al-Khazraj al-Ansaari Abul Abbaas ñii ne Abu Yahya radiyallahu anhu al-Madani sahaaba Yonent bi alayhi salaatu wa salaam imra'atan ja'at an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam bi burdatin mansuyya la ni mu jeexe léegi ci la ëndee lii kon xadiis bii nii <coughs> lan mooy lëkkaaleem ak suñu bunt bi lëkkaaleem mooy eh, baabul isaari wal muwaasaa buntu ëffal bëgg dara sa mbokk bëggu ko <coughs> nga bàyyi ko moom wala mu nekk ci <coughs> njàqare ay metti yoo la nga am nga bokk ko moom fii yonent bay saar saar kenn mu gën a kawee la ko def mooy al isaar <coughs> waaw mooy moom mi jàngal saxaabaam yi wa yu'thiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa waaw yëfi loo xam ne xuzuzu nafs da cee am mbiru àddina la même bu dee baax na rafet na ak yooyu mu gis mbokkam bu ko soxla mu bàyyi koog moom waaw gis kenn ci taalibe yi gis ko soxla mu bàyyi koog moom waa ji nii boo gisee dafa yoret bay saar saar naa sax leen da koo sol bi ko ndaw si joxee yére bi yonent may saa saa dajee kontaan sol yére bi dem sol yére bi ñëw génn affaire bi rafet lool mais bi mu ñëwee ñu gis ne am na muhtaajan ilayha soxla na ko mais waa ji na ko ah yonent may saa ah saa yére bi rafet na de doo ko jox doo ko jox ma rek <laughs> yeneen tubaab yi saa saa ci la ne ko am waaw nekk ko fa di hésiter wala bañ koo faale <laughs> ak yooyu noonu la waa ji daa wax rek mu déglu ko waa ji mu ko waaw <coughs> après mu toog ba keroog muy jóg bi mu jógee mu dem mu mu nga gis ne am da koo bàyyi yitte xam nga nit léeg-léeg yu mel noonu sax mu digle ne dina la defal dara mu dugg biir këram fàtte ko complètement ñëwaat nga daj foo boo ko fàttaliwaatul. xelam du ci dem yeneen trois cent cent ni nekk ci jawaay bi mu jóg dem këram ba mu demee yitteem yitteem mooy yéreem bii nga xam ne nee na waa ji laaj na ko mu ne ko waaw mu waajal ko sol beneen yére lem ko voilà gis nga comme booy joxe tamit ci anam yim gën a taaroo mu waasaa mu ëffal joxe du li ma bëggul ak li nga xam ne def naa ba so doyatu wala sax bu ma ñëwee moo bëgg naa ko waaye waaju ji dafa soof quoi xoolal ni ma ko waaja jël eh, def ko ci benn mbuus rek taxañ ko ci noonu saa lem ko ay yónnee ku sànni ko ko dafa dem lem ko ba mu rafet rafet na ba pare mu lem ko ba mu dina kii mu ñëwaat <coughs> daal ne nañ ko ko jox voilà kon nga gis dafa sox aajo woon na ko mais am na ku ko bëgg mu bàyyi koog moom <laughs> voilà kon mu ngi noon lii mooy bu euh, kii wag ma bunt bi waaye bokk na ginnaaw loolu <coughs> ci xadiis bi leneen lañ ciy jànge mooy jëfu ndaw si jëf ju rafet la dafa nekkul laajul yonent bi alayhi salaatu salaam digal ah yonent bi alayhi salaatu salaam ma la bi yére dafa dem jël benn buur da ñawal ko boppam defar ko waaw loolu dañ ciy jànge moo tax ci kitaabul buyu ak li jëm ci wàllu nisaaj ci di di di ak yooyu ak di tiise imaamul Buxaari yi indiwaat fa xadiis ba mooy loolu dañ ciy jànge ne jigéen day am métier mu muy def loolu métier la c'est parce bu yaakaar na ñaw c'est du dangay falaa falaa noonu ah surtout yére bu bu ni mu defar ko ba mu rafet ba yonent bay saa gis ko kontaan ci kooku daa fekk kii lu mu man la <coughs> te ahabba ida <coughs> dafa sopp ci jaam bi buy jëf-jëf mu jëfe ko nam gën a rafet ndaw si gis nga nim gën a la ko def kon dañ ciy jàng ne jigéen day am sinaa gu mu mën na am jàng loo xam ne da koo man ci ñaw waaye tamit ci loo xam ne ràbb wala yoo xamante ne ay métier artisanal ak leneen loo xamante ne nii lu mu man ay poterie yu mel noonu it baax na mu defar na ba pare burda bi defar koog loxoom ba rafet mu ñëw ne yonent bay saat salaam nag ne ko gis nga yére bii nii <coughs> nasajtuha bi yadi ngir jox ko yitte ne samay loxo laa ko defar waaw daa bii li ak suwakaha ngir ma jox la ko nag boo paree ma ma solal la ko nag waaw ma jox la ko nga sol ko waaw moo tax loolu lu ama am solo la waaw sunna la boo xam ne <coughs> walillahi alhamdu wal minna bari na ñoo xamante ne bu ñu xamee nit ku baax nii bari na lu ñuy def lool waaw góor ak jigéen nag moo ci yem waaw léeg-léeg <coughs> benn xew ñu jóge <coughs> ñu ñëwal la ñal boo xam ne sa xel sax ma sujee dem da ngay rek waa ji bañ na bañ ne ginnaaw suba la wala xew bi léegi mu am wala benn kii am na occasionnellement comme nii comme ndaw si nim def ñu ñëw jënd benn kii ne la ah, jox la yére boo xam ne bu rafet a rafet la waaw loolu yëpp sunna la masha allah ñu ciy gis ne tamit mooy surprise ci yu mel noonu lu baax lu baax la mooy yeneen bay saa saa neew ko mais tee nga ma ko wono avant déedéet waaw fa axadaha bi mu ko indee da koo jël loolu ñu ci jàngi ne nit bu la joxee eh, eh, li nga xamante ne nii mooy cadeau bu nekk naa non grave quoi non non bu ma la sonal non non yow de façon bu ma la sonal am na ba pare sonn na jo pare <laughs> ñaw na ko am ko bu ma la sonal dé mooy da ngay jël da jël comme ni yonent bay saam def ci saase la ko jël Allahu akbar jël ko ngir tamit mu nekk loo xamante ne nii dañ ciy jàng ne mooy yonent bay sar salaam <coughs> lii nii euh, moom sarax la du loon jël mais boo ko joxee hadiya moom dina ko jël ndaw si da koo jox hadiya ah lii de cadeau la yonent bay saa saa mu daal di koy jël daal di koy kontaan loolu dañuy xam ne kon nit foo man di toll bu ñu la joxee yu mel nii di gën jëlal comme ni ma waxoon Seydina Omar bu la alal nekkul koo doon loo doon yuqamte ko ko laaj na ko jël léegi nag xam nga li lay alal la doon wax yii li gën mooy boo ko jëlee nga sol ko waaw ba boroom yëg ne sol nga ko ndax loolu da koy kontaan loo moom mi la ko jox tamit waaye am na beneen affaire buñ ciy jànge mooy obligé mooy gis nga yeneen way saa saa moo tax da koo gaaw sol après bi mu demee rek da koo sol mais bu dee daa am tax tax leneen luñ ciy jànge bu tax yow yére bi nga war koo joxe wala nga joxe ko loolu it aayut waaw manoo lay rek bon no yére bii moom manuma la koo jox parce que démb lañ ma ko jox cadeau déedéet <laughs> loolu moom sawaay daa fekk mu lanku ci sa xol nekk <laughs> sawaay naan non c'est que diw moo ma ko jox bon mu ñëwaat di ko joxewaat yépp yeneen may saa saa lu di wëg ko jox mu ngi nii fi mu ko sole ak fi mu ko joxee daanaka benn la ci jotaay bi la toog bi mu paree mu jóg dem lem ko ñëw jox ko waa ji te du c'est sûr que ndaw si dina yëg ne yére ba yonent bay saasaam joxe na ko parce que dañ ko koo laaj dina xam ne du moom moo ñëw coobareem jël yére bi ñu ko jox joxe ko mais daa am lu tax voilà loolu lañ lay wax yow buñ la joxee cadeau yu mel noonu sol ko ba nit ki la ko jox gis ne mbir mi yitteel na la mais bu dee daan am lu taxaw comme ku aajowoo taxaw te boobu nga yor wala boobu mu ne la bii laa soxla yow bon nga roye ko yonent bay saa saam rek nga jël ko jox ko ko quoi waaw <laughs> ngir <laughs> ëffal ko ko waaw kon nag mu ngi noonu li nga gis yonent bay saa salaam li nga xam ne noonu la noonu la facile woon quoi nekkul woon nit ku compliqué quoi waaw. ay jox la fii nga nag ba way jëlal mu naan jëlal waa ji daal di gêné xam nga yooyu tamit c'est pas jaadu quoi waaw jëlal wane ne kontaan nga ci ñaanal ko waaw tey nag tubaab lay saa saa en général gars yi nii buñ ko soxla defal yu mel nii nga dem loxoy neen waaw waaw moom boo ko ba soxla jox dara nii booy dem day am lum la defal waaw Allahu akbar bari comme que sëy naa Bilaal la doon trésorier am Bilaal jëlal loolu nag lu baax la lu rafet la bu dee nekkul loo xamante ne nii daa far nekku ab xaaral bu rëy boo xam ne waa ji bu ko mënatul sax du moo tax dootul jël déedéet yonent may saa saam naturellement loolu sunnaam la woon bu ko ne diw defalee njekk te euh, bokk mukaafa agoog dafa am solo nga defal ko surtout koo xamante ne nii daa nekk ku ñàkk euh, mu defal la lenn ah, waa jërëjëf waaye lii rek kon naan daa ci lool muy dem fekk nga am saaku ceeb boo xam ne mu nga fee nga ne ko nga nga ne ko nga nga wax <coughs> kenn ci kii buy génn nga yóbbaaleel ko waaw <laughs> loolu it dafa am solo voilà voilà benn cinq boo yor nga ko yu lépp lu baax la ne ah kontaan nañu ci ñaw bi moom na lool masha allah eh, fa jazakillahu xayran ya faam yal na la borom bi fay yow faam loolu dëgg dafa am solo <coughs> léegi nag kon moo tax mu génn ci fa xaraja ilayha loolu it dañ ciy gis ne borom bi bu la xéewalee liñ ciy jàngale mooy na feeñu amma bi ni'mati rabbika fa haddith sa xéewalu boroom la bu mu la jox boo xam ne yaakaaroo ko woon mu indil la ko koo xam ne moo la jox kado bi mooy nañ gis nga sol ko mais ñu jox la ko yow bañ la joxee yére bi ba léegi ça fait combien de mois ma soo koo sol te bari na occasion yoo sole soloo ci dara loolu it bokkul ci nga xam ne yu rafet la ko waa voilà mooy boo amee occasion nu mu gën gaaw gaaw na ko sol ngir voilà wan mbir mi yitteel na la moo tax ko ko joxee fa xaraja ilayha waaw mu sol ko la <coughs> waaj jëf eh, waajooju bon am nañu ne eh, bon kii la Seydina <coughs> Abdurrahman ibn Awf <coughs> wax loolu am na riwaay yu naan moom la même al imaam al xaafid ibn Hajar Eh, nee na bon eh, affaire bii daal eh, <coughs> am nañu ne moom la ne moom la de Abdurrahman ibn Awf la de comme ni nga xamante noonu la al-Muhibb at-Tabari wax ci al-Ahkam comme ni ko al imaam al-Hafiz Ibn Hajar waxe ne loolu nag imaam yi la ne moom moo ko soloo mu ne waaye man imaam al-Hafiz de gisuma ko ci al-Mu'jam al-Kabir te gisuma ko tamit ci Musnad Sahl ibn Sa'd waaw te gisuma ko it ci musnadu Abdurrahman ibn Awf mu ne kanta suñu sëriñ ak Cheikh ibn al-Mulaqqin Cheikhuna ibn al moom <coughs> toxal na ko tamit jëli ko ci al-Muhibb ci Sharh mu ne na ko noonu suñu sëriñ ba di al-Hafiz Abul Hasan <laughs> <laughs> mu ne moom moom itam nee nañu Hmm? wax nañu qaala lana shaykhuna al-hafiz abul hasan al-haytami ne moom am na daal fu mu gis ne abdurrahman ibn awf la waaye nag teewluwul fan la ko gis mu ne na naka noonu suñu sëriñ bi ma njëkka shaykhuna ibn al-mulaqqin ci sharh at-tanbih moom foofu moom foofu moom dane sax moom Sahl ibn Sa'd mii la mu ne wa huwa ghalat imam al-hafiz ne loolu moom juumte la waaw <laughs> waaw mu nekk annahu tabasa ala shaykhina daa mel ni nag suñu sëriñ xam nga Ibnul Mulaqin bu mag ñi ah ah non attention sëriñu imaam al-Hafiz la woon Ibn Hajar moom lay wax nii <laughs> mu ne daa mel ni mbir yi daa jaxasoo ci moom <laughs> ci turu ki solo hadis bi mu ne kooku la muy ndax kii Sayyidina Salim ibn Sa'd moo ko solo mu ne dëgg la imaam at-Tabarani de solo na hadis bii. jële ko ci ahmad ibn abdirahman ibn yasar an qutaybat ibn sa'id an yaqub ibn abdirahman an abi hazim an sahl ca ca ca biti ca ca jeexitalu xadis ba mu ne wa qaala fi axiri qaala qutayba huwa sa sa'd ibn abi waqqas foofu nag moom dane foofu sa'd ibn abi waqqas au lieu de sayyidina abdirahman ibn awf léegi eh, loolu daal moo ñëw ci wax yi am na nag mu ne imaam al-Hafiz mu ne imaamul Bukhari indi na ko ci al-Libaas comme niñ la koo waxee sànq ne na ko foofu na ko nag imaam an-Nasa'i ci az-Zina jële ko ci Qutayba mu ne foofu nag eh, tudduñu kan la ah? waaw mu ne imaam Ibn Maaja soloo na ko comme niñ la wax sànq ñu koy gis taxrij bi gis na ñoom soloo na ko léegi nag mu ne foofu dane fa jaa fulaanun rajulun sammaahu yawma idin diw daal di ñëw mu ne Seyna Sahl jour boobu tuddoon na kooku nan la tudd kon loolu dañ ci xame ne kon léeg-léeg mu tuddoon turam léeg-léeg du tudd tur waajooju léegi nag euh, am na ñeneen ñoo xamante nii euh, par exemple imaam al-Hafiz mu ne euh, rot na ci yoonu al imaam at ci beneen yoon mu jaar ci yoonu Zama ibn Salih mu jële ci Abu sa sa Hazim kene ki doon laaj benn kaw kaw la noo ko benn kaw kaw la ah. waaye sauf que imaam al-Hafiz dane budul woon Zama ibn Salih da'if la konoonte kon wax ji ñu naan ndax Seydina Abdurrahman ibn Awf wala Sahl ibn euh, Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu maa bu doonu kaw kaw la moom mais sauf que euh, Zamaa ibn Salih da'if la quoi moom moom ci la ne benn kaw kaw la quoi kon affaire bi daal mu ngi wallahu aalam léegi kan la ci est-ce que kaw kaw la est-ce que Seydina Abdurrahman ibn Awf la est-ce que Seydina Sahl euh, Sa'd ah allahu taala alam mooy ki mooy waa ji nga xam ne moo laaj burda bi na yonent way saa sam ah yonent way saa man nga maa solal mbir jox ma mbir meem mu ne ko waaw <laughs> léegi bokk na kon loolu kooku def dañ ci taxaw tuuti bokk na liñ ciy jàng mooy nit bu gisee ne soxla na soxla benn mbir boo xamante ne nii mbir yëfi àllaaxiraam la loolu mën na koo laaj même bu dee ne ci biti nii mën na man na xaw a niru ne ah dooy teggin parce que bon yonent bi alayhi salaatu salaam sol quand même yére bu rafet buñ koy door a jox waa ji ne ko jox ah yére bi rafet na da yonent bi alayhi salaatu salaam mais doo ma ko jox ah xam nga dibit yi nag naan mais saa yi nag moo tax ñeneen ñi dinañ ci ñëw léegi saxaaba yi newoon foofu ne ko saa yow li nga def dara rafetu ci ko waa ah, yow gis nga yonent bi alayhi sol affaire bi mu ko fan ci nga ñëw di ko laaj te yow yaa gën a xam ne boo ko laajee dara du day bañ du la ko jox da la koy jox du ne déedéet <laughs> eh. waaw léegi mooy waaj yi boo amee loo xam ne sa mbiru alaaxira nga koy dencal wala moom nga ut moom nga bëgg aayul nga laaj ko mais boo ko waxee sa laaj boobu indi ay incompréhension u ña fa nekk jàpp ne ah lii tegginuwul wala nangam nga leeralal leen lu tax nga laaj ko waaw te ñoom tamit buñ leen leeralee ñu jàpp li leen waa wax ndax waa ji bi mu ko laajee bon xamaguñ woon lu tax moo tax ñu daal di koy inkaar ne ko yow li nga def du loolu loolu yi dañ ci jànge nag alhamdulilah mbooloo mi bu ñu nekkee am kenn ci mbooloo mi ku dox rek sëriñ bi wala ku kilifa loo xamante ne jàpp nañ ne duy teggin ñu laaj ko wax ko ko en aparté ne ko yow li nga def gis nañ ne lii du ay teggin mooy nit da di franc gis nga bàyyiwuñ ba ku nekk ñibbi këram naan nii di ko waxtaan nii di gis nga diw leen def tey yeneen saa salaam ah génn jigéen ñëw jox ko yére bu rafet mu ñëw amul dara lu muy def bàyyi ba sol dem dem ci biir ñëwaat sol ko mu laaj ko quoi kii kii kii man gars yi amuñu xel quoi déedéet loolu it mooy suñu classe yi niñ mel nga xam ne au lieu fi fi ñu amee interrogation bi ak waa ji ñu am que moom moo def loo xam ne comprendre ko au lieu ñu laaj ko ko ñuy dox suñu digganteeg moom ñoom ñii dañoo laaj dañu ko ko wax wan ko ne lii ñun daal gis nañ ne jaaduwul voilà loolu possibilité boo gisee ci la bokk loo xam ne jàpp nga ne doxale na noo xam ne du noonu nga am franchise avec facilité moom itam mu bañ koo jàpp lu ciy saloon waaw moom itam mu bañ a am façon tontu yu ñagas yooyu lu ciy saloon est-ce laa ko laaj yow yaa yonent bi yow sallallahu alayhi wasallam yow na xam nga waxul lool waaye ji lu ciy seen yoon est sa alal la yow yow laa laaj laajuma ci kenn yonent bi sallallahu alayhi wasallam laaj ñen naan day ndam la non mooy gis ne façon yooyu yépp ngay gis ñun ñu mel noonu xati xol bonul kii amuñu benn jikko bu rafet loolu doo gis saaba yi ñuy doxale noonu gaa yi wax nañ ko <coughs> ne ko maa ahsanta kamam nabi sax nabi sallallahu alayhi wasallam muhtajan ilayha thumma sa'altahu alimta annahu diñ ko ko waxee fa qaala waa ji na nag leeral leen <coughs> ne leen ah kon mooy mooy possibilité waxuma la possibilité mais ràññee kook leeral bu ay jax-jax naree am diggante ay ay jullit buñ naree am ci yow xalaatin boo xam ne ndeke ci sa jëf moo ko waral loo xam ne man naa am ñu am njort bu ñaaw ci yow nga leeral leen nag ne ah déedéet nga leeral leen ngir dindi jax-jaxal ngir leeral loo xamante ne nii mu bañ a dox nekk loo xam ne day dox seen diggante ba iblis man faa jaar di yàq seen diggante loolu <coughs> dafa am solo lool waaw kon mu ngi noonu léegi euh, mu leer leen tamit waaw ne leen ah innama sa'altuhu li takuna kafani inni wallahi bu jaree waat tamit surtout ñu gin laa mën a jàpp say wax xam ne yow lii la ne man de wallahi waat naa ci yàlla ma sa'altuhu li albasaha yére bi laa jox ko ngir man ma sol ko de déedéet mukk mukk mukk innama dëgg-dëgg sa altu dama koo laaj li takkuwoon a taxani ngir bu ma génnee àddina comme que yeneen tubaab yi saa saam sol na ko laal na yaramam loolu yére bu yaal yaramam man bu ma génnee àddina ñu daal di ma koy defal solal ma ko ma ñu dugal ma sama bàmmeel allahu akbar gis nga ko tamit fi doon xool waaw. yaakaar nga ne ñooñu ngoyoon nañu seen lenn ci àddina jàpp ne àddina bii fi lañuy ñuy sax mu ngi nii dara dal ko mu nekk nii gis yeneen tubaab nit ñi ngi xalaat robet mi moom mu ngi xalaat bàmmeelam ci yére bii de yeneen saa salaam sol na ko waaw ah, cëy bu ma ko joxoon te ma naa ko laaj nga xam ne bés biñ may suul yére bu yonent may saa salaam soloon moom lañ may solal allah allahu akbar allahu akbar <coughs> loolu ñu ciy jànge ne nit ki possibilité mu waajal li nga xam ne moom lañ koy sànge waaw mu liñ koy sàng ngir bu génnee àddina lañ koy toppatoowe lool mu waajal ko léegi bu muy dund loolu dañ ciy gis ni lu man a nekk la waaw <coughs> te moo tax imaamul Buxaari yi ne euh, possibilité baabu man ista'adda al-kafana fi zamani nabi sallallahu alayhi tudde buntu bu noonu buntu ki nga xam ne dafa waajal liñ koy sànge ci jamono yonent bi sallallahu alayhi kenn neewu ko yow li nga def du noonu Allahu akbar kon loolu lu ama am solo la nit ki di bàyyi xel loolu te dañ ciy jàngit ak tabarruk di barkeelu ci jeexitalu nit ñu baax ni ndax kii li tax mu laaj ciire bi mooy ba mooy yére la bu yonent bi alayhi salaam sol ba pare te xam na ne lu yonent bi alayhi salaam sol allahu akbar ndaw yére boobu bari waa na saxaaba yu génn àddina yonent bi alayhi salaam jël seen yére jox yéreem summi jox leen solal leen ko ñu sànge leen ko waaw waaw xoot doomam ji jigéen ji sayyidatu Zaynab non <coughs> waaw am na ñooy moom la radiyallahu anha bi mu génnee àddina bi muy wax ñoom ummu atiya irsalnaha bi ma'in wa sidr waaw na ko sa sànge ko sànge ak ndox ak ak ak ak ak cèdre ak ak ak ma'in te ngeen def ci mu gi kaafuur aw shay'an min kaafuur Euh, bu ngeen paree ngeen yégal ma bi mu paree yéreem la jël daal di koy euh, daal di koy solal muy doomam allahu akbar kon kii nag loolu moom la bëggoon moo tax mu ne yonent saa salaam kon loolu nit ki di waajal euh, jëm ëllëg lañ ko ko fay war mu waajal ko léegi te xam ne moom c'est déjà pare ko foo xam ne nit ñi dañ koy xam ne lii moom ah moom bu génnee àddina lii la bëgg ñu solal ko te bu boobaa gaa yooyu tamit nañu respecté loolu de bu génnee àddina bu ñëw naan non c'est que seet beneen ko déedéet lu tax ngay seet beneen loolu bu la tolloo noonu bi muy dund nga naan ko mais tee ngaa seet beneen ba mu ba mu soppi xalaat mais yow mu ngi kii ne bii la ngeen bëgg mu génn ànd ngeen naan da ngeen ko utal leneen loolu du problème waaye gàpp problème la <laughs> waaw waaye lu gën a mooy nit la nga war a soxla comme li al imaam ibn Battal al Maliki wax rahimahullah possibilité loo xam ne da war na koo soxla laata mu koy soxla kii yére bii la koo waajal ngir ñu sàng ko da aajo ba ak seegul waaw loolu nag bu dee ci yére bàmmeel lan ngay xalaat ci biiru loo xam ne ci àddina la bu soxlaa loo xamante ne nii da soxla mën na koo waajalal boppam waaw nag al mu ne <laughs> mu ne am na mbooloo ci ñi nga xam ne mooy nit ñu baax ñi ñoo xam ne dañoo gas seen bàmmeel laata ñuy génn àddina <coughs> waaw mooy <coughs> ndax laaj bi mooy waaw léegi nit mën na ne man daal Almeria bërëb bii laa tànn man waaw fii moom bu ma génnee àddina fii nii nii bërëb bii pour man la waaw ba pare di ko toppatoo di fa dem léeg-léeg <coughs> loolu lay wax nii mu ne am na ci <laughs> nit ñu baax yi ñoo xam ne waxuma la toppatool doon kese naan fii mais dañ koo gasoon ba pare <laughs> laata ñu koy <laughs> laata ñuy génn àddina ngir buñ géewee moom ñu dugal leen foofee al imaam al xaafis bi mu toxalee wax ji mu ne waaye Zayd ibnul Munayyir nee na waaye yow lii nii nag non lii moom saxaaba yi jëlewuñ ko kenn ci saxaaba yi quoi waaw te lii moom bu doon lu ñu sopp la kononte kon dina bari di di di gas sa bàmmeel di xaar <laughs> waaw waaw mais bon loolu bon de toute façon quant ne fii lañ may denc loolu mën naa nekk à condition mu nekk foo xam ne c'est dencaable quoi wala moomeelu boppam la waaw foo xam ne mën nañ fa denc nit wala moomeelu boppam il faut pas mu ñëw jël terrain jàmbur ba pare naan gaa yi wala bu ma génnee àddina ci suufu garab gi alors que suufu garab gi alalu jàmbur la terrain jàmbur la de <laughs> fekkal mu moom ko waaye na fekk la ngay waajal ngir boo génnee àddina yi mu nekk lu dagan ah. ah non non fi nekk di ut loo xamante ne nii ci njuuñ jàng ko jële te lool nit ñi sax xam nañ ko képp koy xalaate nii moom dépassé na yooyu quoi waaw te même bu dee ne alalam am na lenn lu daganul lu ciy nekk dina fexe ba moom loolee muy waajal moom lu dagan lay nekk moom waaw kon loolu lañ nga gis ne ñii daal pare woon nañ nit ki bu paree ngir addi mooy lii nii yëpp day nekk loo xam ne lu jàppandina wallahu taala aalam kon al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu taala